أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي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 وعن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه wa in maata fiihi jaraa calayhi camaluhu alladi kaana yacmalu wa ujriya calayhi rizquhu wa amina alfuttan rawaahu muslimun rahimahu allahu taala kon ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn hadis 1290 ci chapitre baabu fadlil jihaad 234 ñaar téeméer ak fanweer ak ñeent di wax ci gëneelu jihaad gisoon nañ xadis boobu muy waan wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qaala ribaatu yawmin fi sabilillah xayrun min ad-dunya wa ma alayha walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mi mille deux cents 91 waxoon nañ ko muy hadiisu Seydina wa Mawlana Salman Abul Islam ah, min Rama Hormuz radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu Salman mu ne kon waan Salman mu ngi jële ci Salman radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaquulu muy wax fekk ba ma koy dégg xaalam mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mu nga doon wax mu ne ribaatu yawmin takku ngir garder frontière réewum julli ñi wala foo xam ne noon ya mën nañ fay jaare fa vulnérable ña fa nekk taxaw fa yor seeni armée di waajal ak tamit di xool pour lépp loo xam ne la noon bi nar a jaare foofu ñu man koo gaaw fatt ala balaa renfort yeeg ñeneen ñi di ñëw mu ne di takk googu yawmin bés wa layla guddi xayrun moo gën min siyaami shahrin wa qiyaami ma ne moo gën woor li nga xamante ne mooy weer wa qiyaami ak doon taxaw guddi weer gi yëpp waaw ki dem benn guddi ca foofee fañ ko soxlaa ci wàllu larme yi ngir défendre daldi aar réew mi réewum jullit mi ci noon yi kookee bu fa fanaanee bés ak guddi bu ko fa defee moo gën koo xam ne weer da doon woor weer wi yépp bu wooree ba cëgi bu guddi gi jotee mu taxaw di naafila lii ko gën loolu mooy ci àddina wi waaye wa in maata gis nga waajoojee bu demee faatu foofee moo xam mu recevoir une balle perdue wala une une flèche perdue wala un xeej perdu wala daal Euh, mbaam ma daal di koy wangeetu mu daal di daano walla char ba daal di sauter ci ay mine antipersonnel wala oto ba waaw wala mu accident daal di faatu foofee kooku bu faatoo fiihi foofee jara alayhi dañuy dawal ci kawam amaluhu jëfam mooy jëfam du dog allazi ba nga xam ne kaana yaamalu lam doon jëf ci lu baax di taxawu foofee réewum jullit mi loolu du dog wa ujriya ba pare ñu daal di dawal ci kawam alayhi rizquhu wërsëgam ga nga xam ne moom la borom bi di wërsëgal shuhadaa yi wa aminal futtan te des na ko musal muccal ko ci li nga xam ne ñooy e, e, fitnaay bàmmeel ak lépp loo xamante ne e, fitna la gum mën a gis ba yawmal qiyam loolu lépp dañ ko koy fegal Allah mu ne lii rawaahu solo na ko muslimun di al imaamu muslim Abul Husayn ah muy Ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi léegi laaj mu njëkk bi rahimahullah mooy est-ce que moom dong nga ko solo ñu la la déedéet sëriñam daal imaamu Ahmadu ibnu Muhammad solo woon ko ak taalibeem moom imaamu Muslim di al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi na ko al imaamu Ahmad ibnu Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' dinañ gis hadith imaamu Muslim après ñu gis hadith imaamu Tirmidhi ndax foofu day wax ci ban euh, la Seydina te imaam Ahmad tamit indi na ko moom imaamu Tirmidhi ñoom ñoo indi loolee. li nga xamante ne mooy ci ban jamono ban xew-xew moo xawoon ba Seydina Salman daal di wax hadis bi radiyallahu anhu kon al imam Abul Husayn kitaabul imaara baabu fadli ribaati fi sabiilillahi azza wa jal mu ne haddasanaa Abdullah ibn Abdirrahmaan ibn Bahraam ad-Daarimi ah nga sànq bi ñuy wax taxriij bi ah waxuñu ko waaye kii mooy sëriñ bu màgg bi waaw Abdurrahman Abdallah ibn Abdurrahman ibn Bahram ad-Daarimi muy Abdallah ibn Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn Abd as-Samad Abu Muhammad ad-Daarimi at-Tamimi as-Samarqandi al-Hafiz kii mooy borom mooy musnad bi musnadu Daarimi bi ñuy gis fii naan léeg-léeg ñu ne ad-Daarimi solo na ko waxoon nañ la sëriñ la ci imaamu Muslim ak al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi ala al-jami' génn àddina la deux cinquante-cinq nekkoon xaafis bu rëy rëy rëy ku baax bari ay ngëneel mokkalkat nekk kii daal bokk ci jant njolloor jamonoom moom as-Samarqandi bi al-imam ad-Darimi at-Tamimi rahimahullahu ta'ala <coughs> moom moom mu ne haddathana mu ne nettali lañu qaala haddathana Abul Walid at-Tayalisi mu ne ki leen nettali Abul Walid at-Tayalisi di Hisham ibn Abd al-Malik al-Bahili mawlahum al-Basri rahimahullah génn àddina 227 am ñu ne 228 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Layth mu ne yaani ibn Sa'd mu ne ki ñu nettali mooy Layth imam Muslim ne ki mu ci jublu mooy ibn Sa'd di al dañuy wax Layth di al Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi Abul Harith al-Misriyu al-faqiihu radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la 174 175 am nañu ne 174 radiyallahu ta'ala anhu wa rahima an Ayyub ibn Musa mu jël ko ci Ayyub ibn Musa di Ayyub ibn Musa ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya eh, eh, ibn Su'ayd <laughs> ibn Su'ayd kii mbokk ñoom Amr ibn al-As la hmm, eh, al-As ibn Su'ayd Ah, Amr ibn al-Aas kii frère am la woon mooy maamu kii voilà <laughs> Ayyub ibn Musa ibn Amr ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Su'ayd ibn al-Aas ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Umawi Abu Musa al-Makki rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn àdduna la 132 am nañu ne 133 rahmatullahi alayhi an Makhul mu jëloon ko ci taabi'i boobu Makhul ash-Shami al-Qurashi mawlaahu Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala al-Qurashi mawlaahum ad-Dimashqi génn àddina la 112 wuute am nay wuute nag ba 118 moom nag mu ngi gane àddina euh, Afghanistan mooy capitale Afghanistan foofu la juddoo muy Kaabul Kaabul <laughs> voilà moom euh, euh, moom foofu la. kii woon moom Makhul fa la juddoo waaye Shami la Dimashq la ne woon. rahimahullahu taala an Shurahbil ibn Simt ah, mu ne mu ngi jëlee ci ku ñu naan Shurahbil ibn Simt moom nag da ngay xam ne am na ñu naan Shurah mooy ni ñuy takk kii woom dafa am Shurahbil ibn Simt loolu am na waaye am na Shurahbil ibn Samit ñaar yooyu la comme l'imam An-Nawawi wax ne yuqaalu bi fathi sin wa kasril mim nee nañu Shurahbil ibn Samit waaw fathi siin wa kasril miim saami wa yuqaalu bi kasri siin wa iskaanil mooy simt voilà muy Shurahbil mii nga xamante ne ibn simt wala ibn samit euh, al aswad ibn jabala ibn adi ibn rabi'a ibn muawiya al akramin ibn al harith ibn muawiya ibn thawr ibn murta' ibn kinda al kindi abu yazid rahimahullahu ñi ne abu simt comme ni nga xamante ne noonu lañ ko moom mu ngi génn àddina nag l'an trente-six am ñu ne noonu l'an quarante moom mii nag borom xam-xam yi ñenn ñi dañ ne ñenn ñi dañoo dogu ne sii si kii saxaaba la woon ah non ñëw na def na délégation ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mii di Shurahbil radiyallahu ta'ala anhu wa arda nga xam ne Ibn Sa'd dane jaahiliyun islaami daa fekk bokk fekk l'islam wafada ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa waaw wa walla ximsu wa huwa alladhi iftatahaha wa qasamaha manazil mu ne jaahili mooy koo xam ne ba yoneen saa salaam woote mu ngi fi woon te def na délégation ñëw ci yonent bi ah. Qaadisiya ba ñuy ubbi foofu fële pare moom lañ joxoon ca Seyna Muawiya mooy Hims ah moo ko yoroon wa huwa alladhi iftataha moo ko ubbi wa manazil mu daal di koy def ay ay wàccuwaay ay ay province voilà kon moom mi saxaaba la radiyallahu taala anhu euh, euh, wa ardaahu muy Shurahbil ibn Simt euh, ibn al-Aswad ibn Jabal ibn Adi ibn Rabi'a ibn Muawiya al-Akramin radiyallahu taala anhu an Salmaana mu jële ci Salmaan di Salmaan al-Khayr al-Farisi Abu Abdillah ibn al-Islam al-Asbahani al-Kufi am ñu ne non jógewul Asfahan de ah, Rama Hurmuz ar-Rama Hurmuziyya comme niñ la ko waxoon Abu Abdillah muy Seydina Salman génn àddina la 34 ci xilaafu Seydina ah, Usman radiyallahu anhu moom nag am nañu naan dund na ay 300 ans mais loolu foogu ma ne dëgg la que ni loolu lu wér la loolu moom ak wéram yaakaaruma ko loolu moom <laughs> Seydina Salman dëgg la bari na péripétie bari na kii bari na lu fu jaar bari na nangam waaye trois cents ans moom loolu moom fiihi ma fiihi loolu moom euh, en plus mooy de toute façon euh, yi koy nettali ni koy euh, nettali yi naan trois cents ans la judd la la dund loolu noonu de toute façon daa wirul sax voilà moo tax al imam az-Zahabi <laughs> moom moom loolu bokk na ci ñi nga xam daa jàpp ne non non non waaye yow lii mooy lan <laughs> waaye trois cents ans fan ah bàyyi leen leen di wax waay <laughs> eh? Eh? Ah. Ah, kon nag mu ngi noonu quoi Salman al Farisi eh, abul islam radiyallahu di Salmanul xayr al anil haqiqa voilà moom nga xam ne di wër li nga xam ne mooy dëgg moo ko taxoon a jóg jaar na fu nekk nag comme niñ ko fi yàggee wax gaa yi di ko nax rek. gaa yoo xam ne dañuy woote ci diine comme quoi naxa ci diine yombon yàgg naa am voilà dañ koo dribbler dribbler dribbler dribbler dribbler ba sëy naa Salman am problème la wax waaye nag yéenam selloon na ba borom bi di ko booleeg nag xayrul bashariya ki gën ci mbindeefu yàlla yi xayrul bashari bi Seydina Muhammad alayhi afdalu salaatu alayhi afdalu salaati wassalaam ah, nga xam ne Euh, bon comme que dañ ko moomoon fi mu li mujj li mu njëkk a fekke ci xare yonent bi saa saa mooy ghazwatu xandaq awil ahzab kon Seydina Salman kon al imaamu Muslim kon Salman euh, qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ribaatu yawmin wa layla xayrun min siyaami shahrin wa qiyaamihi wa in maata jaraa alayhi amaluhu alladhi kaana ya'malu wa ujriya alayhi rizquhu wa amina alhamdulillah al voilà dañuy wax tamit futtaan ah? futtaan am na tamit ñu naan fattaan mooy ñi nga xamante ne mais futtaan moo gën a siiw euh, imaamu Tabari nag fattaan la voilà kon loolu euh, ci riwaa imaam Abu Daawuda xam nga wax nañ la sànq ne imaam Abu Daawuda euh, non imaam Abu Daawuda solowul li al imaamu Abu Daawuda moom solowul yi voilà kon euh, euh, mooy euh, en tout cas hadis bi nii moom si si non non solowu ko daa solo jële ko ci beneen saxaaba boo xam ne lu nuróor yi boobu dane ne boobu nag dañ koy dañ koy musal ci ñaari umina min fatanayil qabr ñaari ñii fitna laate ci xabru mooy munkar ak nakiir comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci xadiis boo xam ne bu wér la voilà nga xam ne bon mooy dañ lay laaj <laughs> waaw mooy boo génnee àddina ña lay toogloo di la laaj malaaka yi lay laaj sa biir bàmmeel ñoom dañ leen ciy muccal voilà wala buñ ñëwee it seen fitna mooy duñ am benn fitna bu ñuy bu mu leen di bu mu leen di teg waaw léppay très bien pour ñoom Allahu akbar léegi nañ xool riwaay imam Muslim eh, at-Tirmidhi rahimahullah comme ça ñu gis lan moo taxoon ci yan circonstance le Seydina Salman wa imam Ahmad indi na loolu comme niñ la ko waxee al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Thawra eh, ibn Thawrata ibn Thawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala nee na mu ne haddasa abwaabu fadaa'ilil jihaadi an rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii fadlil muraabit mu ne haddasanaa ibnu abii umar mu ne haddasanaa nettali nañu ibnu abii umar di muhammad ibnu yahyaa ibnu abii umar al-adaniyyu al-haafizu al-makkiyyu rahimahullaahu ta'aalaa génn àddina la deux cent quarante-trois rahmatullaahi alayhi qaala mu ne haddasanaa sufyaanu ibnu uyayna mu ne suñu nettali mooy Sufyaan ibn Uyayna di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaaliyu mawlaa Abu Muhammad al-Kuufiyu al-Makkiyu génn àddina la 198 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Muhammad ibn al-Munkadir mu ne ki leen nettali mooy Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdillah radiyallahu ta'aala anhu Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Qurashiyu at-Taymiyu al-Madaniyu génn àddina la 127 dañ ci wute ba 136 am nañu ko wax wallahu taala aalam qaala mu ne marra Salmaan waaw léegi nag wax ji yëpp fii la parce que moom mii jotawul Seydina Salmaan waaw moom jotawul Salmaan ah Muhammad ibnul Munkadir euh, jotawul Seydina Salmaan abul islaami hmm? waaw waaw moo tax al imaam euh, al Mubaarakfuuri rahimahullah ci mu ne wa axrajahu Ahmad imaam at-Tirmidhi ba da ko solo na haaza hadiisun hasan mu ne wa axrajahu Ahmad wa Muslim wa an-Nasaa'i wa Ibn Hibbaan wa at-Tabaraani wa fi sanadi at-Tirmidhi inqitaa'un kamaa sarraha bihi at-Tirmidhi fiimaa ba'da mu ne a Tirmidhi dana xasan mais ngir yeneen yi la mais bu dee xadisam bii rek xam na ne moom ci boppa nee na xadis bi jokkaloowul léegi nañ xool imaamu Tirmidhi kon li mu wax kon Muhammad ibn al-Munkadir qaala mu ne marra Salmaan al-Faarisi mu ne marra romb na Salmaanu Salmaan al-Faarisi te ko joo woon ca mbokku Perse ya muy ca mbokku Perse bi Shurahbiil ibn Simt mu daa daa dajeek benn ci saxaaba yi muy sharax bi Shurahbil ibn Simt miñ la woon wax huwa fii muraabitin la fekk mu nga nekk ci benn <laughs> foo xam ne dafa nekk jàmmaarloom noon yi parce que muraabit mooy lu nekk dañ koy defante tamit mooy julli ñi dañuy waajal seen armée taxaw di xaar noon yi tamit ñu ngi taxaw di xaar di waajal ñoom tamit waaw ku nekk di yootal sa borom di xaar bi bañ kenn ki daal di fëkk fii surtout ju yéeféer yi voilà mooy lu ñuy defal te léegi ku nekk di waajal sa moroom di xaar euh, pour bañ euh, manque de vigilance ba problème am ah léegi nag da koo romb Seydina Salman daa romb Surahbil <laughs> Surahbil nekk sa waay ci mbir yi mais nag affaire yi tar quoi <laughs> wa qad shaqqa alayhi wa ala ashabihi waaw Surahbil nag fa mu nekkoon noonee di fa garder di di di yeeru noon bi di bañ di noon bi tamit daal di fay jaar. mais mbir mi taroon na ci moom ah mook mook mook armée mook armée ba mu àndaloon <laughs> waaw foofu euh, affaire yi taroon quoi waaye taroon na lool waay waay waay léegi nag <laughs> bi mu demee noonu nag Seydina Salman nag daal di leen romb foofu nag allahu akbar xam ne ñii ñu ngi ci coono nekk nañ ci affaire yi metti na léegi neewul bon euh, yal na leen yàlla yërëm c'est bien yal na leen yàlla dëgal c'est bien mais boo amee xam-xam yu mel nii wax ko ñooñu da leen di gën a galvaniser quoi day loolu lim leen di yokku ci tawarte dara manu leen koo yokk Seydina Salman bi mu ko rombee nag waqad shaqqa alayhi wala saabi qaala mu ne ko wa alaa uhaddithuka ya ibna simti bi hadithin sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Salman ne ko waa Shurahbil yow ibnu simt <laughs> ndax duma xabaare xadis boo xam ne man Salman maa ko dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala bala Shuraabil ne ko ah kay maa ngi lay déglu qaala Seyna Salman ne ko sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ribaatu yawmin fi sabilillahi afdal wa rubbama qaala xayrun min siyaami shahrin wa qiyaamihi wa man maata fiihi wuqiya fitnatul qabr fit wuqiya fitnatal qabri wa nummiya lahu amaluhu ila yawm al-qiyaama haaza hasan hmm? léegi kii eh, mu ne man de maa dégg yonent bi salaam mu ne ribaatu yawmin takku nekk fa nga xam ne noon ba mën na faa jaar nga taxaw ngir fatt foofee ci yoonu yàlla afdal moo gën mu ne léeg-léeg na doon wax xayrun moo afdal moo moo ëpp ngëneel wala xayrun moo gën min siyaami shahrin ci weer woor ak weer wa qiyaami ak taxaw guddi yo di ko naafila wa man maata fii képp nag koo xam ne faatu na fekk mu ngi doon ribaat nekkoon ca foofee wuqiya fitnatal qabr dees na ko musal waajoojee li nga xam ne mooy fitnaay qabr wa nummiya lahu amalu te tamit dees na ko eh, eh, eh, baril waaw muy daw di continuer li nga xamante ne am na tamit wa yun ma comme li nga xam ne moom la hadis bi ci tegu loolu mooy day nekk koo xamante ne nii jëfam day continuer waaw waaw hein wa nummi ya am na am na nag wa yan ma way wa wa am na tamit wa nami ya hmm? hein waaw wala nama wa nama wala nummi ya bu dee nama waaw wa wala nama voilà bu dee kii bi yan mu wa nama ñu baril ah mooy muy bari Allahu akbar di bari rek li nga xam ne ñeel ko amaluhu jëfam ila yawmil qiyaama mooy jëfam du dog waaw day daw di continuer du dog moomu parce que daa faatu waaw kon nag mu ngi noonu loolu nii la ko indee moom al imaamu at ila yawmil qiyaama nag waaw ba yawmul qiyaama nii la ko al imaamu at-Tirmidhi kon gis nga fii lan la mooy Shurahbil dañoo newoon ci mooy dañoo nekkoon ci loo xam ne li tax hadis bi li muy wax loolu la leen Seydina Salman romb waaw mu xamal leen li Yonent bi saa saa wax lii ngeen nekk même bu dee metti na ci yéen. yëg leen ne xéewal gu toll ni yeneen saa saa wax na ko ci ñooñu xam nga ne dañuy gën a dëgër waay <laughs> ñooñu lool da leen di gën a yokk cawarte ba pare gina gina gën a eh, tajjit seen yéene ñu seeta ñu gën koo defaraat waaw te loolu moom noon bi bu dañ dajee dinañ xam ne é tey rek la problème di am parce gaa yi daa mel ni dañ leen a dóor piqûre boo xam ne da leen a gën a sawarloo waaw kon loolu daa nekk loo xam ne lu am am solo la kon al imaamu al xaafiz at-Tirmidhi rahimahullahu taala nii la ko indee xadiis bii nag gis nga fii nii xam nga fii wax naa la daa am inqita comme ni nga ko waxee léegi euh, léegi nag mu des même xadiisu imaamu muslim bi xadiisu imaamu muslim bi rahmatullahi alayhi euh, am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu naan la euh, ñoo xam dañ ne bon xadiis bii tamit bu imaam muslim bi euh, affaire bi dese naa kii de jokkoloowu la ah. voilà <laughs> non dese naa jokkoloo ak jokkoloo des na waaw ak jokkoloo daal dinay des waaw des na mu jokkoloo ah te loolu ki ko wax euh, mooy euh, li nga xamante ne kii kii moo ko wax al-Hafiz Rashiduddin ibn al-Attar rahimahullah moom dane xadiis bi am na problème ah parce que dafa am munqati mooy càllale imaam muslim bi lañ lay wax dafa am ak dog-dog ndax Makhul lam yudrik Shurahbil ibn Simt ndax Makhul kat Shurahbil mi nga xam ne moom la wax moom la jëlee xadiis bi radiyallahu anhuma moom jotewu ko ah waaw léegi nag Rashiduddin ibn Attar al-Hafiz rahimahullah mu ne sauf que illaa anna musliman axrajahu an abi shurahbil al-mu'afiri an abdul karim ibn al-harith mu ne imam muslim solo na ko tamit ci abu shurahbil abu shurayh abu shurayh al-mu'afiri mu jëlo ko abdul karim ibn al-harith an abi ubayda ibn uqba ibn nafi' an shurahbil yaani al-isnad at-tali mu andi mooy euh, euh, càllale ba la ñu jóge bi bi ñëw léegi nag mu ne wa zahiru hadha al-isnad al-ittisal mu ne nag bu dee côté bii day niru daa taqaloo daa jokkaloo illa anna abdallah ibn al mubarak rawahu sauf que abdallah ibn al mubarak borom kitaabu zuhd rahimahullah da koo an abi shura an abi shurayh male an abdul karim ibn al harith même bi an abi ubayda an rajulin min ahli sham waaw la la bëgg a wax ne la nag mu ko ci benn waay boo xam ne ci waa sham la simt qaala taala ribatuna aw iqamatuna ala hisnin fa marra bina salmaanu waaw ah <laughs> mu ne ñun dañoo yàgg waay benn ribaat boobu dañu fa newoon yàgg fa noon bi waay yow yàgg fa yàgg fa yàgg fa lañ fa nekk ci benn tata boo xam ne moom lañ doon moom lañ moom lañ doon euh, surveiller suy salmaan nag daal di ma fay romb nag waaw moo tax loolu nag da lim la bëgg a wax dalaa bëgg a wax ne la al-Hafiz Ibn Attar kene isnaadu imam Muslim bii euh, bu dee bu njëkk bi ñu bi mu indi nii ñu gis ko Sahih bi dafa am ak ab rupture ak dog-dog dafa am ab dog-dog waaye bu dee ne beneen biñ la wax sànq boobu da ngay gis ne euh, Abu Ubayd lan la wax dana ci benn waay an Abi Ubayda an rajulin min ahli Sham ci benn waay boo xam ne bu bokk waa Sham euh, loolu la bëgg a wax ni même bu deen al imaamu al muslim rahimahullah daal dina koy indee ni kon loolu euh, benn affaire la ci wàllu càllale bi nga xam ne moo jëm ci xadiis bi nga xam ne moom lañ nekk euh, wallahu taala alam léegi nag ginnaaw loolu kon ñu gis nañ taxriij bi kon xadis bii nii ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi day mooy lëkkaaleem bi day wat Abdullah kon ribaat muy takku lépp dekk fi sabilillah ci yoonu yàlla nekk fa nga xamante ni ah bu fa ñenn ñi taxawul woon jéeya mën naa am ndax noon bi mën na faa jaare loolu day nekk bokk na ci ay ngëneelam fadlul jihaad yi ak almurabit mooy que ne yow waa ji ci faase benn benn jour guddeeg bëccëg moo gën ku woon weer lëmb du weeru koona ah, weeru naafil lañ la attention <laughs> parce que moom loolu daa leer borom bi moom li gën a soppulu fa moom moom mooy li jaam bi lim ko farataal waaw maa taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi waaw loolu moom borom bi moo ko xadiisul qudsi bu leer naññe ne benn sama jaam fexewul di ma jege jegelu ci lu baax ay jëf ak sell sell lu dul lu ëpp li nga xam ne mu ma gën a sopp man borom bi que li ma ko farataal ndax sopp koo tax borom bi farataal ko ci kaw moo tax yii nii bu lay wax woor yi mooy woor yi nga xam ne wooru naafile naa ah. ak taxaw wa qiyaami ak taxaw wee woor bëccëg yi taxaw aw weer ba mat sëkk guddi yëpp nga naafile ko loolu ma ne waa ji def ribaat benn bés ci euh, foofee moo la ëpp doole kon nag nga gis ne kon affaire yi rëy na yow bu dee benn bés benn bés moom ngay gam-gam lekk woor weer ki nekk benn bés ëppale ki woor weer ba pare taxaw guddi ya Allahu akbar kon ngëneelam rëy na beneen ngëneelam waa bu faatoo ay jëfam du dog walla xawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim xam nga boo fàttale ko waaw gisoon nañ fi xadiis bi nga xamante ne nii parce que loolu lu ama am solo la waaw mooy xadiis bi ne woon ida maata ibnu aadama waaw wala ida maata al-insaanu inqata'a amaluhu illa min thalath min thalath sadaqatun jaariya wala sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu bi imaam Muslim solo mu doon xadis neuf cent quarante-neuf foofu la ñu ko gise woon lo yonent bi alayhi salaatu salaam doon ñu xamal ne ida maata bu faatoo waaw mu doon chapitre cent soixante-deux baabu sadaqati anil mayyiti wa du'a illah waaw te waroon na ñëw mille trois cent quatre-vingt-trois ak seeguñu ci war na ñëwaat mu ne nit ki bu gaañoo bu génnee àddina bu bu bu bu bu faatoo jëfam yi dañuy dog mooy amatul benn flux yu yiw buy ñëw ci moom yi nga xam ne moom moo ko defoon day dog ba faatoo la jeex ba mu des ci ñett waaw ba mu des ci ñett sadaqatin jaariya sarax boo xam ne da koo defoon muy wéy di continuer waaw comme mu ubbi benn robinet gasoon benn teen def ko waqfu lillah nit ñi di jariñoo gannaaw wala mu tabaxoon ab tali wala mu tabaxoon benn jàkka wala benn kër ngir gaay di ko nekk ku sonn ñëw waaw wala tool boo xam ne dane tool bii moom sama tool yi yépp fukki tool yi pour sabilillah la wax waqfa la sadaqatin jaariya muy sarax boo xam ne day continuer di wéy même bu faatoo aw ilmin wala xam-xam boo xam ne yuntafamu bi bum bum bum xamle woon leeraloon ko nit ñi di ci jariñoo gannaawam kooku loolu du dox ci moom aw wala boog waladin salih doom ju baax joo xam ne moom la yaroon yadoo la bu koy ñaanal waaye wax nañ la ñaan moom hatta ku dul woon boo demee ci hadis boobu nga delluwaat même ku dul doomam bu ñaanalee day jàll sinon dara la dul amati njariñ ñaan yi nga xam ne moom la ñu sunna di digal di ñu wax ñu koy ñaanal ñi nga xam ne nag alquran sax rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bi iman kon ban njariñ lay am <laughs> loolu mooy ñaan gi moom tekkiwul ne doom ji kese moo war a ñaanal li nga xam ne mooy doomam mooy mooy waajuram mu daal di dem déedéet waaw loolu ba noo ko tënk foofu sinon kon nan ngay def ak ñaan yi nii ay yooyu yonent bay saa saa wax waaw ak alquran wax yee suñu borom ighfir lana yal na ñu jéggal wala naa ñeel tamit jéggal suñu mbokk alladina ñi nga xam ne sabaquna ñoo ñu jiitu woon wil iman ci ngëm yàlla gi déppi saxaabaay ba ñii ñëw ba ñu ba ñëw rës ci ñun yal na nga leen yàlla nga yërëm leen léegi eh, jéggal leen loolu bu doon ne te ku koy wax est-ce que suñu borom da ne kooku nag foog mu nekk doomu waañaa ah. sinon kooku nga xam ne sabaqaka bil iman bu sa doom wala du sa bokk deret du jariñ loolu amul waaw moo tax wala ko ñaan moom nit ki mooy nit mën naa toog ah bépp jullit bu ma sa jaar dëkk sàngam deel na ko yàlla yërëm loolu yow loolu xam nga loolu eh, mooy ñaan boobu yàlla bu ko nangoo day dem ci ñoom même bu dee ne kenn xamoo ci kenn xamoo sax seen tur waaye lii yi muy wax mooy yi nga xam ne cosaanu jëf ji ci waa ji la jóge waaw kay yooy lay wax loolu la yonent bay saasaam di wax fii ne yooyu yëpp ay dog ba mu des yii moo tax bëre waladun saalih boo xam ne jiw doom ju baax ndax waxoon nañ la foofu la yonent saa salaam ne li nga xamante ni mooy doom ci kas bu baayam la bokk fàggu téefu baayam waaw waaw kon loolu noonu gisoon nañ ko ci riwaay imam Ibn Maaja yi ak yeneen yoo xam ne guddaloon na ko andi woon na euh, yeneen version yoo xam ne hadis boobu yu koy yóbbu yenn yi ba onze yenn ba treize ba imaamu yi daal di woon koy way radiyallahu taala këne kon nit ki bu dee daa faatu yi mu doon jëf daa génnaan na nga ne waa day day dox waa bii nag bii daa mel ni ñu ne la gis nga bañ koy def waxoon nañ jihaad tuuti mais dugguñu woon fii dañ ne woon yow bu dee jihaadkat bi moom la suñu borom ne bu leen yaakaar ñi nga xam ne ñoo génn àddina ci toolu eh, xare këne ci tool yoonu yàlla këne ñoom dañoo faatu bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun waaw eh, li am ba des moo ñu ngay dund inda rabbihim fa seen borom yurzaquna mu leen di wërsëgal waaw ñu nekk ci ay euh, euh, seen ruux dañ koy dugal ci ay yoo xam ne ñooy wër biir aljana di xéewlu allah comme nga xam ne noonu la ñëwee ci euh, hadith yi ah suñu boroom ne ñoom bal ahyaa'un ñoom ñu ngi dund ah leen jàpp ne ñoom dañoo faatu non inda rabbihim yurzaqun ñu nga ca seen borom mu ñu leen di wërsëgal dañ la waxoon bu dee ne jihaatkat bi nga xam ne moom moo am loolu lan ngay xalaat te kooku mooy ku mu faat day faat ku mu dajeel ba faat la mooy jeex na alors que jàngalekat bi xam-xam beneen façon jihaat la boo xam ne moom ay fluwam day gën a bari voilà moo tax borosewuñu noonu lañ ko tudde woon mii hadis bii day wane ne hadis boobu comme liñ waxoon ne dëgg la xadis boobu boo seetloo riwaa imam Ibn Maaja yi ah koo xamante ne daa kii ab benn teen wala wala yooyu yëpp mu doon wax ay mbir la yoo xam ne boo ko seetloo dugalaat ko day dugg ci ñett yi mu wax nii ci xadis biñ la wax léegi junjula ko léegi ne romboon na ñu daal di woon koy gis fi nga xam ne mooy neuf cent quarante neuf ida maatal insaan inqata amaluhu illa min salaas mooy boo seetloo yooyu yëpp mënoon nañ ko ci dugal mais bii beneen la boo xamante ne day wan ne xadiis boobu amun maxsuus la mooy lu ñuy jooyal la waaye dañ koo tënkaa ah mooy du ñooñu kese non du ñooñu kese ah parce que kii yorent way sa saam nee na waa ji jihaatkat bi noonu la mel te pourtant fële boolewu ko ci liñ fi tudd nee bi du fàttal nañ ah sadaqatun jaariya jihaad moom du sadaqa jaariya <laughs> du sax buy taw waaye ilmun yantafa bi du xam-xam bu bu bu bu nit ñi jariñoo gannaaw ma wala waladun saalih non bii moom la mais yonent bay saasaam dane waa ji gis nga bu demee yawmal qiyaam ribaatu yawmin xayrun min siyaam wa wa in maata fiihi jaraa alayhi amaluhu alladhi kaana ya'malu wa ujriya alayhi rizquhu mu dëppook aay yi la waxoon sànq waaw borom bi ne wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum allahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين te suuratu Ali Imran suñu boroom ne wala tasabanna mooy mu dëppook aaya boobu ne waa ji bu génnee ànd bu wa wa ujri alayhi rizquhu dañ koy wóyal ci kawam wërsëgam te wax nañ la ko sànq hadiisu Mawlaana Ibnu Mas'uud bi nekk Sahiihayni ne dañuy nekk ci seen buux yi dañ koy def ci ay picc yu vert yoo xam ne ñooy nekk ca aras jab àjjana la ñuy nekk allah allah allah kon bul yaakaar ñi xam dañ leen a faat ci yoonu yàlla que ñoom dañoo faatu te lool waxoon nañ la mbaam mi mu waroon wëq wëngeetu ko mu daanu wala mu mu padd ko mu wadd wala mu mu mu accidenté yooyu yëpp ci la waaw waaw wala fañ nekk noonu rek gars yi bombardé leen noonu cible leen rek dóor wala kii faat leen loolu lépp ci la léegi kon mu ne ñooñu bul yaakaar bu leen jàpp borom bi ne bu leen jàpp ne ñooñu dañoo faatu de bal li am ba ahyaa ñu ngay dund dëgg dëgg dund ja tax ñuy wax inda rabbihim fa seen borom yurzaquna mu leen di wërsëgal farihiina waay waay ñu ngay bég waay bimaa la nga xam ne aataahumullahu moom la leen borom bi jox min fadli ci ngëneelam gu yaatu wastabshiruuna ñu ngay ñu ngay bég billadina lam yalhaqu bihim non seulement ñu ngi bég ñoom li leen borom bi defal mais ñu ngi bég seen mbokk ya nekk lañ nekkoon